الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ود اتاك ربك وما خلا على الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك ربك فترضاه ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما الثاني السبيل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الحمد لله الذي أوجد الكائنات بقدرته وقهرها بقوته وفاوت بينها بحكمته وجعلها براهين على وحدانيته أحمده سبحانه وتعالى على سابغ نعمته وأشكره تبارك وتعالى على ترادف فضله ومنته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أسمائه وصفاته وربوبيته وإلهيته وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ودليلنا ومولانا محمدا عبده wa rasuluhu wa xiiratuhu min jamii bariyatihi sallallahu wa sallama alayhi muhammad alladi ibtaasahu rahmatan lil aalamin bal rahmatan liman amana bihi wa ajaba da'watahu wa hujjatan ala man a'rada amma jaa bihi wa qat'an li ma'ziratihi allahumma salli wa sallim alayhi wa ala alihi wa ashaabihi wa zurriyatihi wa man iqtafa asarahu wattaba sunnatahu amma baad fa innaha la taxiyatun xaaliya wa tamanniyatun xaaliya bal taslimatun saafiya wa taqdiratun سامية إلى أحبائي الأجلاء وإلى أصدقائي الفضلاء يتيب لي في هذا اليوم أن أوجه تحية الإجلال والتقدير ilaa axawaati fi llah wa ixwaani wa ahli wa jiraani wa ufiidukum elman bi ann hadha al yowm la yowmun jamilun bal yowmun qadruhu inda allahi jalilun ala wa huwa yowm ihyaa'i zikra mawlidin nabi sallallahu alayhi wa sallam zalika rajulul azim zalika al jinsul karim muhammadu allazi arsalahu allahu li yuxrija annaas min zulumaati al kufri wa dalaal wa tugyaan ila nuuril huda wa rushdi wal imaan aqulu lakum wa man yuridu al izzata fa alayhi bi muhammad al mustafa wa man yuridu al xayra fa alayhi bi muhammad al muntaqa wa man yuridu al barakata fa alayhi bi muhammad al mujtaba wa man yuridu saada daarayni fa alayhi bi muhammad al murtada wa huwa xayru xalqillahi fi ma yaati wa muhammada wa atamanna lakum bi jaahihi wa bi xormatihi wa bi maa lahu min alxayraat wa tamjidaat inda allahi an ya ummana bil xayr wal amni wal amaan wal yumni wal baraka asdiqaa'i zumalaa'i talaamizi أفيدكم علما بأنني والله كما كنت كنت وما زلت وسأظل جندا وفيا لمحمد صلى الله عليه وسلم دهر الدهور عصر الأسور بل دهر الدهارير وعصر الأعاصير فلكم مني أعلى ayatil mahabba walakum minni asma ayatil mawadda wa dumtum kama rumtum wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu eey yow borom bi subhaanahu wa taala sang bi ne ne xëy yow bokk borom bi subhaanahu wa taala yow borom asamaan yow borom suuf mu ne yow borom asamaan yow borom suuf yow ki sàkk yow ki mellal mu ne yow ki sàkk yow ki melal yow ki borom coobere di borom nommeel ne yow ki borom coobere bi yow ki borom nommeel yow yàlla mi nga xam ne boo sampee kenn du sempi sang bi ne ne yow yàlla bi nga xam ne boo sampee kenn du sempi waaye boo sempee kenn du sampati waaye boo sempee kenn du sampati sa samp mooy samp ne sa samp mooy samp. sa sempi mooy sempi. sa sempi mooy sempi. diggante asamaan ak suuf. ne diggante asamaan ak suuf. nguurab kenn nekkul ku dul yow yàlla. ne nguurab kenn nekkul. yaay ki pekkeew. yaay ki pekkeew. yaay ki ndar kepp. sa waaw mooy waaw. ne sa waaw mooy waaw. sa déedéet mooy déedéet. ne sa déedéet mooy déedéet. ñu ngi sukk. sang bi nee na mu ngi so ci sa kanamu màgg bi ci sa kanamu màgg bi ñoo ngi raam nee ñu ngi raam ci sa ron ngéneel gi yow yàlla ci sa ron ngéneel bi yow di beesalaat suñu buumi njaam di beesalaat suñu buumi di nangu daa iman abadan nee di nangu daa iman abadan yaay cay yaay faw lépp ci la la fekk nee lépp ci la fekk waaye lépp fi la lay bàyyi. waaye lépp fi la lay bàyyi. ñi fi newoon woon yëpp yaa leen fi andi. sang bi ne li fi en na ko. li fi jógee yaa ko fi jëlee. ne li ko fi li fi jógee. dara génnu sawoon sañ-sañ. ne dara génn. jaajëfati yow borom bi. sang bi ne na jaajëf yow borom bi. mu ngi lay ñaan. ne mu ngi lay ñaan. say géeju ngëneel. say géeju ngëneel say teraanga say teraanga say xéewal say xéewal mbaax say mbaax yàlla bu mu dakk mukk sang bi ne yàlla bu mu dakk mukk di walwali di walwali ci kaw Seydina Muhammad ci kaw Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa di jëmm joo xam ne sang bi ne di jëmm joo xam ne jëmm yépp ci moom la ñu jëmmoo ne jëmm yépp ci moom lañuy jëmmoo ku nangoo ku nanguwul. te nanguwul ak nanguwul. ki yàlla safoo. yàlla safoo. ki yàlla salloo. yàlla ki yàlla jiital. ki yàlla jiital. kenn rek la. kenn rek la. mooy xayru xalqillahi. ne mooy xayru xalqillah. di Seydina Mohamed. di Seydina Mohamed. yàlla loolu wéy. sang bi nee yàlla loolu ak képp kuy xeeñtu. ak képp kuy xeeñtu. baax ñooñale yoo nit ñu baax ñooñale ba keroog yowmal qiyaamati ba keroog yowmal qiyaamati alhamdulillahi rabbil alamin sang bi ne ne alhamdulillahi rabbil alamin ñu ngi sant sant bu wér sang bi ne ne ñu ngi sant sant bu wér di leen ndokkeel di leen ndokkeel leen sargal di leen sargal di leen tatagal di leen tatagal ci bés bu tedd bi bés bi nga xam ne ne bés bi nga xam ne bés bu bésu la ci biir bés yi. ne bés bu bésu la ci biir bés yi. di jotaay goo xam ne. ne jotaay boo xam ne. jotaay bu jotaayu la. jotaay bu jotaayu la. biir jotaay yi. ci biir jotaay yi. mooy màggal. ne sang bi ne te mooy màggal. te mooy jiin. te mooy jiin. te mooy bàkk. te mooy bàkk. Seydina Mohamed. jëmm ji nga xam ne. ne jéemu ji nga xam ne. yomal xiyaamati. ne yomal xiyaamati. ñëpp seen bopp la ñuy tal. ne ñëpp seen bopp lañuy tal. ba mu des Seydina Mohamed. ne ba mu des Seydina Mohamed. muy yonent yi. muy yi. muy waliw yi. muy waliw yi. muy xutbu zamaani. muy xutbu zamaani. muy awtaadi. muy awtaadi. muy abdaali. muy muy nujabaaw yi. muy nujabaaw yi. muy nuqabaaw yi. muy nuqabaaw yi. malaamiya yi malaamiya yi xawsu yi xawsi yi ñëpp ñëpp sang bi nee na ñëpp ñëpp seen bopp la ñuy taal seen bopp la ñuy taal yaa nafsi yaa nafsi ne yaa ba mu des kenn ne ba mu des kenn Mohamed Habibullah ne Mohamed Habibullah dong mooy sujud ci kanamu yàlla ne dong mooy sujud ci kanam yàlla ne mbir mi maa ko yor nee eh, mbir yi maa ko yor. may sottal. may sottal. may jaamab yàlla bi. may jaamab yàlla gi. yàlla tinu ko. nee yàlla tinu ko. may ko la mu bëgg. nee may ko la mu bëgg. mu mu xeetam. mu ràmmu xeetam. ba ràmmu ñu dul xeetam. ba ràmmu ñu dul xeexa xeetam. sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi leen coono. sang bi nee na masaw leen coono. te bu leen wàccagum. nee te bu leen wàccagum. fi jëkk ne wax yi fi jëkk yépp yor na xom ne yépp yor na xom alhamdulillahi rabbil alamin sàng bi alamin xalqatu zikri bi ne xalqatu zikri bi ñi doon tàgg Seydina Muhammad ñi doon tàgg Seydina Muhammad yàgg ngeen tàgg yonent ne yàlla ngeen tàgg yonent bi yàgg ngeen di tàgg ne yàgg ngeen di tàgg Seydina Muhammad waaye tey jii ne rawatina ne rawatina. seen gone yàlla na ngeen ko moral ak sago. seen gone yàlla ngeen ko morale ak sago. yàlla may leen xam-xam. yàlla may leen xam-xam. bu ànd ak barke. bu ànd ak barke. yàlla may leen alal. yàlla may leen alal. bu ànd ak jàmm. bu ànd ak jàmm. gàcce àddina gàcce àdduna gàcce àllaaxira. yàlla leen ci yàlla mosal. leen ci yàlla mosal. ki jàng alquran. ne ki jàng alquran. yal na alquran ràmm la yaa rabbi. nee loo jur yal na mokkal alquran. nee loo jur yal na mokkal alquran. Oustaz uh, Omar Ibrahim. nee Ousma Oustaz Ahmed Ibrahim. fa jazakallahu xayran. nee suñu mbokk bi jóge Jolof. nee suñu mbokk bi jóge Jolof. dégg na ay xasiidam. nee dégg na ay say xasiida. bu la nar a réer. nee boñ bu la nar a réer. yàlla bu mu sax ci gémmiñ. ne yàlla bu mu sax ci gémmiñ. jaay Seydina Mohamed. ne bi jaay Seydina Mohamed. ne Cheikh Ibrahim. ne Cheikh Ibrahim. allah yubaarik fiikum. ne allah sa son coono yàlla bu mu neen. ne coono yàlla bu mu neen. noppal nga ñu. ne noppal nga ñu. yàlla boo sonnati mukk. yàlla boo sonnati mukk. sa coono yàlla yem ci lii. ne sa coono yàlla yem ci lii. bunt yëpp yal na ko yàlla ubbi. ne bunt yëpp yal na ko yàlla ubbi. yàlla mosal la ci mujj bu ñaaw. ne yàlla mosal la ci mujj bu ñaaw. barke borom guddi gi. barke borom guddi gi. suñu njaboot. ne njabootam. Eh, Nuha Kamara. te Nuha Kamara. dégg nañu kàddoom. ne dégg na say kàddu. liñ ci teg mooy merci beaucoup. ne lim ciy teg mooy merci beaucoup. Eh, bi neex na. wax bi neex na. dégg nañ. ñëpp dégg nañ. yàlla nga raw say yàlla nga raw say maas. Euh, corps ne corps paramilitaire yi. Euh, croix rouge. ne croix rouge. croissant rouge. croissant euh, journaliste yi. ne journaliste yi. ak fu ñu munti nekk. ak fuñ munta nekk rek. suñu xol ak suñu xel. ne xolam ak xelam. mi ngi ànd ak yéen. ñaata million nit. ne ñaata miligoni. ñaata ay million ngi nit. ne yaata ay miligoni. ñaata ci ay million ñaata ci ay million ci ay doomi aadama. ci ay doomi aadama. Amérique du Nord. ne Amérique du Sud. Amérique du Sud. États-Unis d'Amérique. Europe Asie. Europe ak Asie. Amérique. Afrique. Nouvelle-Zélande. Australie. Australie. ñëpp ñu ngi connecté wu tey. nee ñëpp ñu ngi connecté wu tey. ñëpp a ngi connecté wu tey. nee ñëpp a ngi connecté wu tey. di déglu gàmmu Sagne Bambara. di déglu gàmmu saañ Bambara. yàlla na ngeen rawte rawle. sang bi nee na yàlla na ngeen rawte rawle. yàlla na ngeen mucc te mucc le. yàlla na ngeen mucc te mucc le. tante bi rafet na. nee tante bi rafet na. ay déwéni déwéni yaar. nee ay déwéni déwéni yaar. yonent bi. nee yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam. daaw. ne daaw. dañoo ne. ne dañoo ne. yonent bi ree na. ne yonent bi ree na. waaye ren jii. nee waaye ren jii. yemul ci ree. waaye dafa kekku. waaye dafa kekku. kekku ci olof nag. nee kekku ci olof nag. mooy nga ree. ne mooy nga ree ba say sell génn ba say sell génde ah, te yonent bi defal na leen loolu ne te sang bi ne yonent bi defal nañu loolu mucc ngeen ne mucc nañ dootu leen mucc di mukk ne dootu ñu di mukk raw ngeen ne raw nañu dootu leen jëlati ndaare mukk ne dootu leen jëlati ndaare mukk yéeg ngeen ne yëg ngeen du ngeen daanooti mukk du ngeen daanati mukk yonent bi sang bi ne ne yonent bi. ku ko feeñal. ne ku ko feeñal. mu wane la. ne mu wane la. ku ko wane. ne ku ko wane. mu siiwal la. mu siiwal la. jaa ngeen jëf. sang bi ne ne jaa jëf. te bu leen wàccagum. te bu leen jëf. ne góor ñi jaa ngeen jëf. jigéen ñi jaa ngeen jëf. ne jigéen ñi jaa ngeen jëf. xale yak mag yi. ne xale yak mag yi. ne allahu barik fiikum. jottale ay baat yu gàtt. sang bi nee mu jottale ay baat yu gàtt. ci tolluwaay bi tey ci àdduna bi. nee ci tolluwaay tey ci àdduna bi. lépp lu yàlla bind. nee lépp lu yàlla bindi. nit moo daqal yàlla. nee nit moo daqal yàlla. maître du monde. nee maître du monde. kenn la mooy doomi aadama. nee kenn la mooy doomi aadama. lépp moom lay liggéeyal. nee lépp moom lay liggéeyal. malayka yi. ne malayka yi jinne yi ne jinne yi kondorong yi kondorong yi njuuma yi yi kiyaaf yi kiyaaf yi lépp lu yàlla bind sang bi ne lépp lu yàlla bind mu ngi toroxlu mu ngi ñeel doomi aadama ñeel doomi aadama ne lu tax yonent yàlla Muhammad ne ngir yonent yàlla Muhammad ci la ko yàlla ci nit la ko yàlla feeñal bu nit xamoon mooy kan sang bi ne ne bu nit xamoon li mooy kan dóor dënnam. ne dana dóor dënnam. yàlla. ne mel na man maay yàlla. yàlla jiitalul kenn. ne yàlla jiitalul kenn. gannaaw jëmmam ji. ne gannaaw jëmbam bi. budul Seydina Mohamed. ne budul Seydina Mohamed. Seydina Mohamed. Seydina Mohamed. la. ne ibnu Adama la. kon. sang bi ne kon. naka la nit di sàgganee. ne naka la nit di sàgganee. bemma la gën ko. bemma la gën ko. naka la nit di sàgganee. nee naka la nit di sàgganee. ba baaxi ma gën ko. ba baaxi ma gën ko. naka la nit di doyadee. sang bi nee ne naka la nit di doyadee. di yées. di yées. ba melentaan bi mu doon joggi. nee ba melentaan bi mu doon joggi. melentaan bi faree ko kaw. nee melentaan bi faree ko kaw. moom mu faree suuf. moom mu faree suuf. ana lu def loolu. sang bi nee ne ana lu def loolu. ñëpp nee nañu. nee ñëpp nee nañu. jikko yu yàqu la. nee jikko yu yàqu la. sangi bi ne nee déedéet jikkoy yàquñu de yàquñu de sosuwaay ba moo yàqu ne sosuwaay bi moo yàqu anglais yi nee anglais yi dañoo ne nee dañoo ne the good crops good crops pepp bu baax nee pepp bu baax moo joxe dugub bu baax. nee mooy joxe dugub bu baax. kemb bu baax. ne kemb bu baax. mooy joxe gerte bu baax. ne mooy joxe gerte bu baax. jiw bu bon. ne jiw bu bon. meññeent bu lay joxe. ne meññeent bu bon lay joxe. jikko yi yàquñu. ne jikko yi yàquñu. sosuwaay yi moo yàqu. sang bi ne sosuwaay yi ñoo yàqu. ba ñu nekkee taalibe nekk ay xale. sang bi ne ne ba mu ba ñu nekkee taalibe nekk ay xale. suba teel. ne suba teel. ñuy yalwaani. nee bu ñuy yalwaani. maa ngi jéggalu di jéggalu. nee mu ngi jéggalu di jéggalu. wax bi dafa diis. nee wax ji dafa diis. mbedd boo tourné. nee mbedd boo tourné. nga gis xaj bu góor. nga gis xaj bu góor. di sëy ak xaj bu jigéen. di sëy xaj bu jigéen. xale yi di leen sànni ay xeer. nee xale yi di leen sànni ay xeer. waaye ba nit ñi tàmbalee di sëy ci mbedd bi. nee waaye ba nit ñi tàmbale di sëy ci bi. xaj yi dugg nañ ci biir kër gi. nañ ci biir kër gi. ne doo gisati mukk xaj di sëy ci mbedd xaj di sëy ci mbedd rek nit moo leen remplacer ne ndax nit moo leen remplacer suma radat naahu ne suma radat ad naahu asfala saafilin ne nit demoon na ba ci kaw ne nit demoon na ba ci kaw di yées di yées di doyadi di doyadi di yàqu di yàqu ba xaj bi doon sëy ci mbedd ne doon xaj bi doon sëy ci mbedd bi rus naa sëy ci mbedd léegi naa sëy ci mbedd bi léegi kër yi lay dugg. ci kër yi lay dugg. nit yàqu. nit yàqu. di yàqu di yàqu. ba léegi mais ba léegi. ci mbedd lay sëy. nit ci sëy. Mhm. ñu ne jikko sang bi nee na nee ñu ne jikko yi. moo yàqu. moo yàqu. sosuwaay yi moo sang bi ne sosuwaay yi ñoo yàqu. kullun. ne kullun. yaamalu. yaamalu. ala saakilatihi. lu réer ci juddu. ne lu réer ci juddu. ne ci jikko ne feeñ ci jikko. Mhm. kii papa la. ne kii papa la. mu romb toolu jàmbur. mu romb toolu jàmbur. witti mango yi. witti mango yi. mango jàmbur. mango jàmbur. dem jaay ko. ne dem jaay ko. jënd ceeb. jënd ceeb. jënd diw. jënd diw. yaay togg. yaay togg. ñu lekk ko. deret boobu. ne deret boobu. doom bu ci sosu. sàcc lay doon. kon ndeke sàcc yëpp. sang bi ne ne kon ndok ndeke sàcc yëpp. ci deret boo ñu sosoo. ci deret bu ñu sosoo. mooy deretu alal bu ñu sàcc. ne mooy deretu alul sàcc. kon kan moo ko teg loolu. ne kon kan moo ko teg loolu. baayam moo ko ko teg. ne baayam moo ko ko teg. yaay bi. ne yaay bi. dem di mbaraan. dem di mbaraan. góor ñi di ko jox xaalis. góor yi di ko jox xaalis mu jënd suukar mu jënd suukar ngeen def ataaya naan ngeen def ataaya naan doom sosu ca doom sosu ca ci deret boobu boobu màggee rek nee bu màggee rek caga doon nee caga doon gànc lay doon gànc lay doon ci alal boobu la sosoo nee lii ci alal boobu la sosoo nga jël riba nga jël riba jënd ci la ngay jënd jënd ci li ngay jënd lekk ko lekk ko doom sosu ca doom sosu ca du bëgg alal bu lew mukk nee du bëgg alal bu leew mukk alalu dorog alalu dorog alalu loterie nationale alalu loterie nationale ay jàppo tiiwi ay jàppo tiiwi xoos xoos xoos xoos PMI PMI lii rek lay dundee nee lii rek lay dundee ci alal googu la soso rek ci boobu la soso rek kon sosuwaay bu yàqoo nee sàng bi na ne kon sosuwaay bu yàqoo jikko dootul baaxati. nee jikko dootul baaxati de. li yàq njaboot gi tey. sang bi ne li yàq njaboot bi tey. bàyyee ko sabablu. nee bàyyee ko sabablu. li yàq njaboot gi tey. nee li yàq njaboot ji tey. yaayee ko sabablu. nee yaayee ko sabablu. bàyyi bu ñu jubee. nee bàyyi bu ñu jubee. di jël lu lew. di jël lu lew. di jëfandikoo lu lew. di jëfandikoo lu lew. yaay yi noonu. nee yaay yi noonu. deret boobu. nee deret boobu. li ci sosu. li ci sosu. du mun a bon mukk. gu bon sang bi nee na waaye alal bu bon boo ko jëlee mais boo ko jëlee nga jëfandikoo ko nga jëfandikoo ko yow baay mais yow baay loo gis sa doom ëllëg loo gis sa doom ëllëg mu nekk bandi mu nekk bandi mu nekk agresseur mu nekk agresseur mu nekk pickpocket mu nekk pickpocket yépp mais yépp yaa ko yebee mais yaa ko ko yebee gisoo maam yi sang bi na na gisuleen maam yi yi bu buñ doon nampal xale yi. dañ koy defal ngemb. ne dañ koy defal ngemb. walla ñu jël dara teg ci awram ne wala ñu jël dara teg ko ci awram bu ñuy nampal xale. bu ñuy nampal xale. meewu yaay bi rëcc. ne meewu yaay bi rëcc. dal ci awra doom bi. dal ci awra doom bi. dundam yépp. ne dundam yépp. njaalokat lay doon. ne njaalokat lay doon. meewu weenu jigéen. ne fànn bi ne ne meewu doo eh, eh, meewu. mbeewu jigéen bu bu roogaatee ne bu roogaatee laal awra doom ne laal awra doom muy bu góor muy bu góor muy jigéen bu jigéen bu màggee ne bu màggee njaalo rek ne njaalo rek buy góor buy góor alalam yépp ne alalam yépp ci la koy def ci la koy def buy jigéen ne am jom ci am jom ci am kersa ci am kerse ana def li ne ana def lii mooy sosuwaay ba. nee mooy sosuwaay ba rek. jamono yonent bi. sànq bi jamono yi yonent bi. benn jigéen rek moo fa nekkoon. nee benn jigéen rek moo fa nekkoon. bu ñu gisoon loolu ci jigéen yi. bu ñu gisoon loolu ci jigéen yi. ci moom lañ doon dem. ci moom lañ doon dem. mu ñaan ci yàlla. bu ñaan ci yàlla. ba loolu deñ. ba deñ. ayib boobu. ne ayib boobu. génn ci umatu Muhammad. génn ci ummatu Muhammad. ba léegi. ne ba léegi. jëfam yooyu. jëfam yooyu. yàlla nee yàlla barkel na ko. te mooy asmaaw. nee te mooy asmaaw. bintu umaysi. bintu umaysi. jigi benn jigéen la. nee benn jigéen la. muuru na. muuru na. teññ na. teññ na. ñetti ji ñetti góor. ñetti góor. jabaru jaafar la woon. nee jabaru jaafar la woon. mu faatu mu teññ ko. mu faatu mu teññ ko. Abubakar jël ko. nee Abubakar jël ko. mu faatu. mu faatu teññi ko mu teññi ko aliw jël ko ne aliw jël ko Seydina Ali ne Seydina Ali jël ko jël ko faatu mu faatu mu ko mu jigéen boobu ne jigéen boobu ci lislaam ci lislaam jigéen bu teññee ne jigéen bu teññee ñetti góor yoo xam ne ay jullit lañu ñetti góor yi nga xam ne ay jullit lañ fu ñu gis yàqu ci góor. ne fu ñu gis yàqu ci góor. walla jigéen. walla jigéen. borom bu jàppee. ne borom bu jàppee. kooku raxasee ko awraam. ne kooku raxasee ko awraam. mbir mi daal di ko bàyyi. ne mbir mi daal di ko bàyyi. lu ko mooy. ne lu ko mooy. sosuwaayam. sosuwaayam. lu ko bàyyi mukk. lu ko bàyyi mukk. yomal qiyaamati. yàlla fay yàlla. sànq yàlla fay yàlla fay yàlla. kon jikko yi. ñu ne yàqu na nañu defaraat sang bi ne nañ defaraat baay yi nañu defaraat nañu defaraat yaay ñu lekk lu dund ñu lekk lu dund ci ci ak dagan ak dagan ñu bañ a jëfandikoo nee ñu bañ a jëfandikoo lu judd lu judd lu haraam lu ne kullun yaamalu yaamalu ala saakilatihi ñu bàyyi xel bu baax a baax. sànq bi ne nañ bàyyi xel bu baax a baax. rawatina gouvernement bi. nee rawatina gouvernement bi. jumtukaay yi xale yi yore. nee jumtukaay yi xale yi yore. ay internet. ay internet. di dugg ci Facebook. di dugg ci Facebook. di dugg ci Twitter. di dugg ci Twitter. di dugg ci YouTube. di dugg ci YouTube. ay workshop. ay whatsapp sunaay sap ay sunaay sap sap sap yooyu sap sap yooyu nee ñu ñoo ko ko gën a xam de xale bi dugg na ci biir néeg bi nee xale bi dugg na ci biir néeg bi nga ne mu ngi nelaw nga ne mu ngi nelaw wallahi nelawul ne wallahi nelawul mu ngi ubbi ordinateur ne mu ngi ubbi ordinateur mu ngi njaaloo ak keneen ngi njaaloo ak keneen dana summi mbubam dana summi mbubam ba mel ni ku yaayam juree ba mel ni ku yaayam juree mu nekk ci Sénégal. mu nekk ci Sénégal. kala nekk Amérique. kala nekk Amérique. di gis léppam. di gis léppam. lu ko andi. nee lu ko andi. internet moo ko andi. nee inter internet moo ko andi. kon nañu sécuriser. sang bi nee ne nguur gi na sécuriser. internet bi. internet bi. di ko surveiller. di ko surveiller. li war a jàll jàll. li war a jàll jàll. li warut a jàll ñu téye ko. li warut a jàll ñu téye ko. fii ak defuñu loolu. ne fii ak defuñu loolu. suñu société baax mukk. ne suñu société du baax mukk. da ngay gis ku ñëw. sang bi ne da ngay gis ku ñëw. dama bëgg dugg Facebook. ne dama bëgg dugg Facebook. wala Twitter laa bëgg a wala Twitter laa bëgg a dugg. WhatsApp laa bëgg. ne WhatsApp nga dugal ci ay photo nga dugal ci ay photo ak jigéen yuy sëy. góor ak jigéen yuy sëy. Ah, fan la ñu jëm. ne sang bi ne fan la ñuy jëm. sutura bu toll noonu la. ne sutura bu toll noonu le góor ak jigéen fu teeku ak jigéen fu di sëy di sëy satellite di sànni loolu satellite di sànni loolu nga ubbi sa ordinateur nga ubbi sa ordinateur jël internet jël internet dugg ci euh, site yi dugg ci site yi lii dana jur jàmm ne sang bi nee ne ndax lii dana jur jàmm société bu yàqu rek ne société bu yàqu rek du ñu mës a nekk tubaab mukk ne sang bi ne du ñu mës a nekk tubaab de bukk ay nit ku ñuul lañu ne ay nit ku ñuul lañu ku ñuul xam. nee nit ku ñuul jom la xam. jombul la xam. jombul la xam. kon nguur gi. sang bi na ne kon nguur gi. nañu xam ne. na ngeen xam ne. yàlla dinañ dañ leen interroger. nee danañ leen interroger. danañ leen laaj. danañ leen laaj. da ngeen taxaw. da ngeen taxaw. amaam Allah. amaam Allah. kenn mënu ci dara. kenn mënu ci dara. doo nekkati président. mais doo nekkati président. doo nekk ministre. doo nekk ministre. doo nekk attaché de cabinet. doo nekk attaché de cabinet. doo nekk directeur de cabinet. doo nekk directeur de cabinet. nekkatoo ambassadeur. nekkatoo ambassadeur. nekkatoo ingénieur. nekkatoo ingénieur. doo journaliste. mais doo journaliste. doo policier. doo policier. doo commando. doo commando. nekkoo général. nekkoo général. Abdoulaye Kese. nee nga nekk Abdoulaye Kese. sang bi ne ñu dugal la ci frigo. nga woo koŋ. nga woo koŋ. ñu la ndox mu tàng. ñu sotti la ndox mu tàng. nga soog a décongelé. nga soog a décongelé wu. da doon daw ay néew. ne da nga doon daw ay néew. tey yaa ngi ni ci biir ay néew. ne tey yaa ngi ci biir ay néew. néew sa kaw. néew sa kaw. néew sa suuf. néew sa suuf. yow président bi. ne yow président bi. yóbbuñu la pale ba. ndax lu tax yóbbuñu la pale ba. doo tax fa dugg mukk. doo tax général bi. général bi. lu tax. ko yóbbu état major. lu tax dañ ko yóbbu état major. jeexal na. mais jeexal na. ministre bi. ministre bi. dootul dugg building. dootul dugg building. premier ministre bi. premier ministre bi. dootul dem primature. dootul dem parti primature. député bi. mais député bi. dootul dem assemblée nationale. dootul demati assemblée nationale. ñu teg la ci balankaar. ñu teg la ci balankaar. yeewu sa tànk. ne yeewu sa tànk. yeewu sa baaraani loxo. yeewu sa baaraani loxo. dugal huitaine. ne dugal huitaine. sa bakkan. sa bakkan. sa bët. sa bët sa gémmiñ sa gémmiñ sa nopp sa awra yépp ne allahu akbar allahumma innahu abduka wa abnu abdika wa abnu amatika ne yàlla kiy tëdd nii sang bi ne nee na yàlla yow ki kiy tëdd nii amatul askan amatul askan waaso amatul waaso amatul giit amatul giit amatul xeet la doomi jaam doomi jaam doomi jébbét ñu dem sànni la ci àll dem sànni la ci àll bi gas ba mu xóot gas ba mu xóot sànni la ci biir karo yu rafet yi ne karo rafet ci biti la de ne ci biti ci biir de ne du ci biir de bu kerogee sang bi ne ne bu korogee yow laa defoon ngay ministre yow laa defoon ngay ministre lu tee nga doxoon lu baax yow président dañ la wooteeloon ba dañ la wooteeloon doy loola doy loola nga gis lu bon ci nga gis lu bon ci réew mi dindiwoo ko dindiwoo ko tey yaa ngi nii tey yaa ngi nii ana garde corps yi ana garde corps yi ana garde corps yi ne ana garde corps yi ana garde rouge yi ana garde rouge yi ana renseignement généraux ana renseignement généraux yi ana sa agent secret ana sa agent secret yi ana sa espion yi. ana sa espion yi. dootoo dara. nee tey dootoo dara. doo président. doo doo roi. doo roi. doo prince. doo prince. doo empereur. doo dara. doo dara. tey Abdoulaye nekk tey Abdoulaye rek. def attention de. sang bi nee ne na ngeen def attention de. nañu sécuriser nee na ngeen sécuriser njaboot yi. teg leen ci siratul mustaqim. ngeen teg leen ci siratul mustaqim. yal na yàlla dimbale leen. sang bi nee ne yàlla na leen yàlla dimbale. ba ngeen mën a toppatoo njaboot bi ba ngeen mën a toppatoo njaboot bi ba du ñu yàq lu ñu yàq du ñu yàq du ñu yàqale ci barke Seydina Mohamed ci barke Seydina gannaaw loolu sang bi ne ne gannaaw loolu am na ñoo xam ne bu ñu bëggee dee ne am na ñoo xam ne bu ñu bëggee dee seen métitu dee seen métuti dee day nga jël téeméeri puso ne dafay mel ni nga jël téeméeri puso wala téeméeru dëkk wala téeméeru dëkk nga def ko benn say nga def ko benn say sànni ko sànni ko ci puruxi borom ci puruxi boromam métit mun na jot sang bi nee na ndax loolu métit mun na jot loolu téeméeri puso téeméeri puso xotti làmmeñ xotti làmmeñ ba dóor sa puru sa puru nga tiit nga tiit jël pot jël pot foog la foog ne ndox la ndeke diw bu saas la. diw bu saas la. nga naan ko nga boobu ne métit boobu lu muy mel. waaye loolu jigéen yaa ci ëpp de. ngi bi ne na waaye loolu jigéen yaa ci ëpp de. waaw. ne waaw. sukuraat bu métti boobu. ne sukuraat bu metti boobu. téeméeru dëkk. téeméeru dëkk. méttitam ci baat. méttitam ci baat. nga teg ci diw bu saas. nga tew ci diw bu saas. li ci ëpp. li ci ëpp. jigéen ñi ne jigéen ñi la de. te buy dee. ne te buy dee. buy sànni baatam. buy sànni baatam. càmmoñ la koy sànni. càmmoñ la koy sànni. te càmmoñ mooy négatif. ne te càmmoñ mooy négatif. ndeyjoor. ndeyjoor. mooy positif. jigéen yu bëri. ne jigéen yu bëri. boo fekkee ñu dee rek. boo fekkee ñu dee rek. seen baat. seen baat. càmmoñ la demee. wane ne. wane ne. buñ ko suulee rek. buñ ko suulee rek. ne jaxanama taxaw na. luy def loolu ci jigéen yi sang bi nee ne luy def yooloo seen jigéen yi jël sa alalu borom kër jël sa alalu borom kër di ci wut yaa baax di ci wuti yaa baax yéen a ngi ni xam ngeen lu may wax sang bi nee ne yéen a ngi xam ngeen lu muy wax muñal léegi mu xëy ma jox la benn kilo ceeb ne muñal léegi mu xëy ma jox la benn kilo ceeb sàcc nga ne sàcc nga yoo andiwoo ceeb bi ne yoo andiwoo ceeb bi looy mayee ceebu jàmbur looy mayee ceebu jàmbur nga duy bool bi. nga duy bool bi. teg ci li nga ciy teg. teg ci li nga ciy teg. demal jox ko diw. demal jox ko diw. añ boobu nga joxe. añ boobu nga joxe. reer boobu nga joxe. reer boobu nga joxe. ndekki boobu nga joxe. ndekki boobu nga joxe. sàcc nga. sàcc nga. yool bi. yool bi. tiyaaba bi. tiyaaba bi. sa borom kër moo ko moom. sa borom kër moo ko moom. yoomal xiyaamati. ne yoomal xiyaamati. nga wàcc safara. nga wàcc safara. sa yu baax yépp. sa bu yu baax yépp. ko sa borom kër. ñu jox ko sa borom kër. ana lu jar loolu. sang bi nee na ana lu jar loolu. mu jënd saabu. mu jënd saabu. nga ne ko taf joxe. nga ne ko taf joxe. mu andi dugub. mu andi dugub. nga ne taf joxe ko. nga ne taf joxe ko. yaa ngi yekkal. yaa ngi yekkal. ndekki ndekki. añ reer añ di reer. xamoo nu mu ko jotee. xamoo nu mu ko jotee. mi ngi lang ci oto yi. mi ngi lang ci oto yi. mi ngi si. mu ngi si mi ngi ci ron oto yi mu ngi ci ron oto yi mi ngi yenu mu ngi yenu seetal ñuy taxaw ne seetal ñu taxaw seetal sapeur yi seetal sapeur yi ñëpp ngi toog ngi toog ñu ngi taxaw ñu ngi taxaw kii buñ ko fayee ne kii buñ ko fayee joxoo ko njabootam joxoo ko njabootam nga joxe ko ñeneen nga joxe ko ñeneen seetal gendarme bi seetal gendarme bi du toqi mukk du toqi mukk kii ñu fay ko ñu fay ko mu andi ko ci kër gi mu andi ko ci kër gi ngay wut yaa baax ngay doo am yaa baax doo am am yaa baax mukk buy dee rek. ne borom buy dee rek. ngi sànni baatam. ngi baatam. day càmmoñ. càmmoñ. ñii mbaraan. ne ñii mbaraan. am borom kër. nga am borom kër. di doxe ci biti. di ci biti. bu borom di dee rek. di borom di dee rek. baatam. baatam. càmmoñ koy sànni. ne càmmoñ koy sànni. ku jëm càmmoñ. ku jëm càmmoñ. texe texe di nga. sang bi nee ne yàlla nañ ci yàlla mosal. am na ay góor yu mel noonu. ne am na ay góor yu mel noonu de. waaw waaw. nga liggéeyloo nit. nga liggéeyloo nit. ba liggéeyam pare. ba liggéeyam pare. nga koy dawloo. nga koy dawloo. nga war koo fay junne. nga war koo fay junne. nga di ko fay fukki dërëm. nga di ko fay fukki dërëm. di ko fay téeméer. di ko fay téeméer. te alal googu saay. te alal boobu saay. sa mujj day ñaaw. sa mujj day ñaaw. jël mbindaan. jël mbindaan. weer dee. weer ko. jël surga. jël surga. nawet jeex. fayoo ko. enseignants yi enseignants yi. docteurs yi docteurs yi. militaires yi militaires yi. gendarme yi gendarme yi. policiers yi policiers yi. ñu liggéeyal la. ñu liggéeyal la. yow ngay dund yak sa njaboot. yow ngay dund yak sa njaboot. di fay sa courant. di fay sa courant. di fay sa ndox. di fay sa ndox. jënd ordonnance. di jënd ordonnance. kii enseignant bi. kii enseignant bi. militaire bi. militaire bi. gendarme bi. gendarme bi. docteur bi. docteur bi. fayoo ko fayoo ko yow ngay bànneexu ngay bànneexu moom ñaar rek lay def ne moom ñaar rek lay def muy benn muy yalwaani gor bëggul loolu ne gor bëggul loolu wala mu dem di ñaani wala mu dem di ñaani bëggul loolu gor loolu wala mu dem di leb wala mu dem di leb bor moom ñaar moo ci nekk ne bor moom ñaar moo ci nekk gàcce bëccëg gàcce bëccëg ñàkk nelaw guddi ñàkk nelaw guddi lii mooy bor ne lii mooy bor boo jëlee bor ne boo jëlee bor. boo génnee bëccëg rek. boo génnee bëccëg rek. nga jàdd koñ. nga jàdd koñ. lu ko mooy nga gàcceewu. lu ko mooy nga gàcceewu léegi. léegi mu ne léegi mu ne saawaay. weer bi dee na de. weer bi dee na nga sëgg rek. nga bu guddee. bu guddee. bu nit ñi di nelaw. bu nit ñi di nelaw. doo ko tal. doo ko tal. doo yàkkamte bët set mukk. doo ngay gisee ak waa ngay gisee ak waa ji. te ki la sos liggéey. ki la sos ki la sos liggéey. moo ko def de. moo ko def de. entreprise yi. entreprise yi. société yi. société yi. boîte yi. yi. ngel la. ngel la. fay leen. ne fay leen. emplois yi. lu ko mooy. lu ko mooy. bu ngeen di dee. bu ngeen seen nokki bu mujj. ne seen nokki bu mujj. bopp bi. seen bi. dafay waññaaru. ne dafay waññaaru. dem càmmoñ. moomuma aljana. sang bi ne ne moomul aljana. ba dugal leen ci. moom ma safara. ne moomul safara. di ci dugal kenn di ci dugal kenn. baatu yàlla la ne baatu yàlla la. wax ne wax nañu ko. wàccoon ak ñun ne wàccoon ak ñun. yàlla bu waatul tamit dëgg la. ne yàlla bu waatul tamit dëgg la. am na saar yoo xam ne. ne am na saar yoo xam ne. benn yoon la ci waat. benn yoon la ci waat. di wal faj am na saar yoo xam ne. ne am na saar yoo xam ne. ñaari yoon la ci waat. ñaari yoon la ci waat. wa layli. yenn ne yenn saar. ñett yoon la ci waat. ne ñett yoon la ciy waat. waaye benn saar moo am ci alquran. benn saar rek moo am ci alquran. juróom-ñetti yoon. yoon. yàlla waat na ci. ne yàlla waat na ci. wa shamsi. ne wa samsi. wadduhaaha. wadduhaaha. wal qamari. ne wal qamari. إذا تلاها إذا تلاها والنهار والنهار إذا جلاها إذا جلاها والليل والليل إذا يخشاها إذا يخشاها والسماء والسماء وما بناها وما بناها والأرض والأرض سبحان الله danga beneen subhanallah ba yegg ci wa nafsin ne ba yegg ci wa nafsin ma sawaaha ne yépp alif ak laam la ci wax ba mu des benn rek. nee ba mu des benn. samsi. ne samsi. jant bi. ne jant bi. ay million yi at. ne ay millions yi at. ngi takk. mu ngi takk. Moustapha yi ne Moustapha bu sànnee lumière. ne bu sànnee lumière. mu jëm ci suuf si. mu jëm ci suuf si. juróom-ñetti minutes rek. ne juróom-ñetti minutes rek. dana yegg ci kaw suuf si. dana yegg ci kaw suuf si. seconde bu nekk. ne seconde bu nekk. vingt mille kilomètres la ciy dagg. ne vingt mille kilomètres la ciy dagg. subhanallah. sang beneen ne subhaanallah bu jant bi ne yay bu jant bi ne yay yay boobu ne yay boobu laal suuf laal suuf juróom-ñetti ne juróom-ñetti minutes la seconde bu nekk ne seconde bu nekk vingt mille kilomètres ne vingt mille kilomètres lay dagg te ay millions ngi at te ay millions ngi at mu ngi koy def ne mu ngi koy def wadduhaaha ne wadduhaaha am na ay place am na ay place jant bi ci biir jant bi ba léegi xamul ne safara am na ne ba léegi ba léegi xamul ne safara am na wal qamari ne wal qamari weer bi ne weer bi ay milliards weer moo am ne ay milliards weer moo am foog nañu bii weer rek moo am ne sang bi nañu foog na bii weer bi rek moo am ba ma ko waxee ne ba mu ko waxee benn sëriñ ne dafa dama tàmbalee naa ne benn sëriñ ne ko da ngaa tàmbalee naa naa ko ma de sang bi ne moom naaxul de. daaw jéeg ne daaw jéeg. maa ngi leen di wax ne. ne mu ngi ñuy wax ne. am na benn weer bu jegeñ suuf si. ne am na benn weer bu jegeñ suuf si. fii ak ñaari at. ne fii ak ñaari at. danañu romb. danañu romb. altine bi njëkk weeru gàmmu. ne altine bi njëkk ci weeru. Eh, màggal màggal bi. altine bi mujj. altine bi mujj. ñu teg ci màggal. ñu teg ci màggal. jaar na ci wetu suuf si. ne jaar na ci wetu suuf si. depuis juróom-ñaar fukki at. ne depuis juróom fukki at. jaarul ci wetu suuf si. jaarul ci wetu suuf si. ren lay soog a ne ren lay soog a jaar. soixante-dix ans. soixante-dix ans. weer boobu. weer boobu. jegeñul suuf si. jegeñul suuf si. yéen ñëpp gis ngeen ko. ne ñun ñëpp gis nañ ko. altine boobu. ne altine boobu. moo njëkk. moo njëkk. màggal bi. ne màggal bi. man sànniwuma wax de. ne moom sànnul wax de. waaye li mu bëgg a wax. ne li mu bëgg a wax. yëpp yëpp. yàlla def na ci alif ak laam. yëpp yàlla def nañ yëpp alif ak laam. wa samsi. wa samsi. am na alif ak laam. mais am na alif ak laam. wal qamari. mais wal qamari. am na alif ak laam. mais am na alif ak laam. wal layli. mais wal layli. am na alif ak laam. am na alif ak laam. wan nahaari. mais wan nahaari. am na alif ak laam. am na alif ak laam. was samaa'i. mais was samaa'i. am na alif ak laam. am na alif ak laam. wal ardi ne wal ardi am na alif ak laam am na alif ak laam waaye wal nafsin ne wal nafsin amul alif ak laam de sàng bi ne loolu amul alif ak laam de kon yaay wutal sa bopp alif ak laam ne kon yaay wutal sa bopp alif ak laam seetlu ngeen loolu sàng bi ne ndax seetu ngeen loolu juróom-ñetti waat yooyu ne juróom-ñetti waat yooyu yépp am na alif ak laam yépp am na alif ak laam ba nafsin rek ba nafsin rek mooy bakkan rek mooy bakkan rek nga topp sa bakkan nga topp sa bakkan muy sa alif ak laam muy sa alif ak laam nga jëm safara nga jëm safara nga topp yàlla. nga topp yàlla. bàyyi lu bon. bàyyi lu bon. di def lu baax. di def lu baax. muy sa alif ak laam. muy sa alif ak laam. nga dugg aljana. nga dugg aljana. yal na yàlla fay yàlla. sang bi nee yàlla yàlla fay yàlla. yàlla bu yàlla tas yàlla bu yàlla tas yaakaar. lu ñu sumb yàlla na sotti. sang bi lu ñu sumb yàlla na sotti amin. lu ñu jéem yàlla na antu. nee lu ñu na antu amin. lu ñu dogg yàlla ci yàlla def. sang bi ñu dogg yàlla na ci yàlla ànd. jaay Seydina Mohamed. jaay Seydina Mohamed. sallallahu balaa may dugg ci gàmmo bi. nee balaa muy dugg ci gàmmo bi. li Cheikh wax dégg nee li Cheikh wax dégg na ko. kon ma jox leen benn tur yàlla. sang bi nee na kon danañu jox benn tur yàlla. doomu sa ñàkk dépasse abadan. nee doomu sa ñàkk dépasse abadan. xëy na lu may jox sama njaboot. nee xëy na lu may jox sama njaboot. facture courant. facture courant. facture ndox. facture ndox. ordonnance bi. lu may tabaxee lu may tabaxee. oto bi ma bëgg a jënd ma bëgg a jënd. Euh, waaw. waaw. soxna su jekk si. soxna su jekk si. Euh, nee foog dañuy am rek. Eh, déet bul bàyyi waxal waxal soxla nañ ko lool. ah mais anga anga fo daro a fañe daro de jelembe anga kam posiro kata sang bi ne nañ bàyyi ba njël mais man su sañoon daal mu wax ko léegi ñu dégg ko mais waaw kon qul huwa allah yéen mokkal ngeen ko ne qul allah ñun ñëpp mokkal nañ ko juróomi tur yàlla moo ci ne ne juróomi tur yàlla moo ci ne seetal gendarme mi naan tekk di ma déglu ne seetal gendarme mu koy mu ngi ne tekk di ko déglu <laughs> euh, lu baax la bëgg rek ne lu baax la bëgg rek ñoom duñu di di ree waaye ree na de. waaye ree na lu baax ñëpp ko bëgg. lu baax ñëpp ko bëgg. qul huwa nee qul huwa allahu. moo ci ne. nee juróomi yàlla moo fa ne. huwa. ne huwa. benn la. benn la. ahadun. ne ahadun. muy ñaar muy ñaar. allahu. ne allahu. muy ñett. muy ñett. beneen allahu. beneen allahu. muy ñeent. muy ñeent. asamadu. ne asamadu. muy juróom. muy juróom. beneen ahadun bi. ne beneen ahadun bi. bokku ci bokku ci. walam yakun lahu kufan ahad mais walam yakun lahu boobu melo la boobu melo la ahadun bu njëkk bi bu njëkk bi mooy tur mooy tur waaye ahadun bu mujj waaye ahadun mujj bi kooku du tur kooku du tur melokaan la melokaan la huwa ne huwa fukk ak benn la ne fukk ak benn la ahadun ahadun fukk ak ñett la fukk ak ñett la allahu allahu juróom benn fukk ne juróom benn fukk ak juróom benn la te ñaari yoon la ñëw te ñaari yoon la ñëw asamadu ne asamadu boo ci defee alif ak laam ne boo ci defee alif laam téeméer la téeméer la ak fanweer ak fanweer ak juróom ak boo boolee fukk ak benn. ne boo boolee fukk ak benn. ak ñaari juróom benn fukk ak juróom benn. ak ñaari juróom benn fukk ak juróom benn. ak euh, fukk ak ñett. ak fukk ak ak téeméer. ak téeméer. fanweer ak juróom. fanweer ak juróom. mu ngi lay jox ñaar téeméer. mais mu ngi lay jox ñaar téeméer. ak juróom-ñeent fukk. ak juróom fukk. ak benn. ak benn. cent. deux cent. quatre vingt onze. mooy tolloo. ne lii mooy tolloo. nafaqatul yow mi. nafaqatul mi. ne dépasse bés. kon leer ne saa ngi mel ne kon leer na bopp. bindee ci ne boo bindee ci arab. nafaqatu yawmi. nafaqatu yawmi. ne la. te qul huwa allah. ne qul huwa allah. juróomi tur yi. juróomi tur moom tamit. moom tamit. 200. 291 la. bés bu nekk. ne bés bu nekk. nga def ñaari rakk. nga def ñaari rakk. nga def ñetti rakk. nga def ñetti rakk. benn bi. benn bi. Fatiha kese. Fatiha kese. aqul huwa allah. aqul huwa allah. benn yoon. ne ñaari rakk ba. kul huwa allah kul huwa juróom-ñeent fukki yoon juróom-ñeent yoon. ñetteel ba ñetteel ba. Fatiha Fatiha. kul huwa allah ahad kul huwa allah ahad. ñaar téeméeri yoon ñaar téeméeri yoon. doo mosa manqué dépasse. doo mosa manqué dépasse. lii mooy ah, mu ne lii mooy nafaqatul yow mi. nga bëgg mu bëri nag. nga bëgg mu bëri nag. ba saawaan baawaan ba saawaan baawaan. ba nga ne alhamdulilah ba nga lim boobu. ne lim boobu. mooy 500. mooy 500. 82. 82. boo bindee. boo bindee. alhamdulilah. ne alhamdulilah. rabbil alamin rabbil alamin. 500. 582. 82. li ñu waxoon. ne lu mu waxoon. boo ko dóoree. boo ko dóoree. ci secret. ci secret. baa bi. baa bi. ci basmala. bi ci basmala. moo lay jox. moo lay jox. 500. 500. ngay def ñetti rakka ne ngay def ñetti rakka. bu njëkk ba bu njëkk bi. Fatiha Fatiha. Qul huwa Allah yoon ñaari ñaareel ba ne ñaareel ba. juróom-ñett fukk juróom-ñett juróom ñetteel ba ñetteel ba. Fatiha Fatiha. Qul huwa juróomi téeméer yoon juróomi téeméer yoon. sëb lépp dafay walangaan ne sëb lépp déggoo ñu naan sëñ bi dafay ah, day soppi xaalis ne waxuñu benn dëgg de. soppul benn xaalis. seppul benn xaalis. ku sañu ta ñaan nit ñi. ku sañu ta ñaan nit ñi. nga sañu ñaan yàlla. nga sañu ñaan yàlla. defee lii. ne looy defee lii. kul huwa allah. kul huwa allah. di carte d'identité yàlla. di carte d'identité yàlla. nga génn di ñaanaat nit ñi. génn di ñaanaat nit ñi. Ah, du def loolu mukk. Eh, sang bi nee na yàlla du def loolu mukk. yàlla na ko yàlla barkeel. amiin allahu ya rabbi allahuma. yàlla na ko yàlla ya rabbi allahuma ne yàlla na ko yàlla barkeel amiin ne yàlla nañu koy jëriñoo amiin bi jaay Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam maa ngi nuyu commerçant yi. sànq ne mu ngi nuyu mbokk commerçant yi. mbedd bi na kaar kaar ne mbedd bi yëpp fees na kaar kaar. jarle lool. jarle lool. jarle lool ne jarle lool. bi jaay Seydina Mohamed. sallallahu alayhi wa sallam. dañu ñëw dugg ci gàmmu bi. sànq bi mu ngi ñëw dugg ci gàmmu bi. ne ren nag. ngeen may ma. ne dafa bëgg ñu may ko. ma tàmbale amul husni. ma tàmbale amul husni. daaw fa yemoon. daaw fa yemoon. mooy. mooy. atu naqar. atu naqar. bu yàlla tegoon bu yàlla tegoon. Seydina Mohamed Seydina Mohamed. ci biir benn semaine. ci biir benn semaine. Xadijatu faatu. di benn soxna kot. di benn soxna kot. ak Abu Talib. di bàyyi tëxam. di bàyyi tëxam. ñaari kilifa yu mu amoon yëpp. ñaari kilifa yu mu amoon yëpp. ci àddina ci àddina ñëpp bokk faatu ñëpp bokk faatu ci benn semaine ci benn semaine mu wuti wallu mu wuti wallu ñu sànni ko ay xeer ñu sànni ko ay xeer ba tànkam tuur deret ba tànkam tuur deret at boobu laa bëgg a tàmbale ne at boobu laa bëgg a ren eh, ba fu ko yàlla yemale ba ko yàlla yemale rek sang bi na ne yàlla na yàlla yombal ko dañuy ñëw tàmbali de dafay ñëw tàmbali ñu dajale addiya mu ne ñu dajale addiya eh, bu ñëpp sambaxloo ne bu ne déedéet Euh, ñenn ñu ñu xam. ñenn ñu xam. nañu dajale. nee nañu dajale. jox ko. jox ko. Cheikh Ibrahim. Cheikh Ibrahim. mu xaaj ko ñaar. ne mu xaaj ko ñaar. bii mu jox ko shérif yi. bii mu jox ko shérif yi. mu jox ko waay laago bii mu jox ko waay laago yi. Euh, yal na yàlla barkeel. sàng bi ne na yàlla yàlla barkeel. jaay Seydina Mohamed jaay Seydina Mohamed. mu tàmbali ci jàmm. sàng bi nee na mu tàmbale ci jàmm. yeggale ci jàmm jàmm. yal def loolu. bi nee na yàlla def loolu. ne yàlla bu yàlla tas yaakaar yi bi xormati sayidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sang bi ne ne bu leen ko boole ak coow mu ne bu leen ko boole ak wax ne ñenn ñenn yi jóg rek ñu dajale ñu dajale jox sa Ibrahim wala jox Ibrahima Koulibaly nee ñu séddale ko benn xaaj bi ñu jox ko sérif yi beneen xaaj bi ñu jox waay laago yi nee jaageen jëf bari le ak barkele